muy wax ci laaya bi nga xamante ne nii mooy laaya téeméer bi ak fukk ak ñeent mu ne wala qad te jotaay bii ñu génn bala ma ko fàtte am na ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne ñoom ñoom àdduwuñ ci masala boobu mooy liñ doon gis naan ndax ki ki nga xam ne moom la Seydina Ibrahim alayhi salaam doon faat bëggoon a faat ci doomam yi est-ce que Seydina Ismaïl Ishaq alayhim assalaatu wassalaam loolu ku mel ni az-Zajjaaju rahmatullahi alayhi moom dane moom mbir yi daal mbir yi da cee jëlul dara mooy ne wax moom daal mbir yi mooy ne waxu ci kii waxu ci kaala te lu mel noonu moom la al imaam as-Suyuuti rahmatullahi alayhi def wallahu taala alam kon ñu ñëwaat fii mu ne walaqad dëgg-dëgg mënan naa xéewale woon naa ala muusa ca sama ndaw ba ñu naan muusa alayhi salaam wa haaruuna ak fereeram ba di seydinaa haarun wa najjaynaahuma alayhim assalaatu wassalaam wa najjaynaahuma ma daldi leen muccal wa qawmahuma ak seeni ñoñ ya minal karbil azimi ci li nga xamante ne nii mooy mooy natt bu rëy ba mooy lan <coughs> bu màgg ba mooy Firawna jaam gi mu doon jàppe waa banu Israil di leen def li nga xamante ni ay jaam suñu boroom ñu daal di leen ciy muccal waaye muccal leen ca keroog ba muy labal Firawna mu muccal leen ba ñoom bokkuñu ca ñalab de mu ne kon loolu lay wax wa nasarnaahum ma daal di leen dimbali ca kaw seen noon ya fa kaanu ñu nekk hum ñoom alxaalibiina ñooy ñi noot ñu féete woon kaw Firawna de wa aataynaahum alkitaabal mustabiin ma jox leen ñoom ñaar téere bi nga xam ne mooy bi nga xam ne dafa leer nañ muy tawraat ba ma leen joxoon wa hadaynaahuma siraatal mustaqim ma gindi leen ci yoon wi nga xam ne mooy siraatal mustaqim yoon wu coowooral wi wa tarakna alayhima fil aaxiriin comme kan ak seydinaa nuux ak seydinaa ibrahim suñu boroom ne wa tarakna alayhima ma bàyyi seenu way seenu tudd fil aaxiriina ci lu jàmm nga xam ne ci lu baax fi fil aaxiriina ci ñi mujj ñi ñëw seen gannaaw salaamun kon jàmm salaamun mucc ala muusa neel nan mu ngi ci kaw seydina muusa wa haaruna ak mbokkam ma seydina haarun alayhim assalaatu wassalaam innaa naka nii kadhalika innaa ñun borom bi tabaaraka wa taala kadhalika naka nii najzi la ñuy fay almuhsiniina way rafetal yi innahuma dëgg-dëgg ñoom ñaar ñii alayhim assalaatu wassalaam min ibaadina almuxla mu'miniin dañoo bokk ci ñu jaam yi nga xamante ne way ngëm lañu woon de mu ne wa nay Ilyaasa moo yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba léegi tuddal ci ñi nga xam ne ñoo fi jaaroon jiitu woon te ñu ëpp daal di woon weddi seen borom wa inna Iliyaasa te bokk na ci yonent yooyu ma leen yónni woon ne woon te ñooñu weddi woon seen borom dikkaloon na leen ay mundari ay mundirin dañoo xam ne dañoo ñëwoon di leen xubbu ñooñu nag boole ci wa inna Iliyaasa bokk na ci yonent yooyu la Seydina Iliyaas alayhi salaatu wassalaam la minal mursaliina bokk na ci ñi nga xam ne man borom bi maa leen yónni woon ne salaatu wassalaam um, id fàttalekul xaala ba waxee li xaw qawmihi wax ay ñoñam nag ne leen waaye alaa tattaquun moo lan moo leen teree gëm borom bi tabaaraka wa taala lan moo leen teree dugg ci lislaam bii ma leen di woowe gëm atad'una baalan waaye da ngeen fee nar a nekk daal di jaamu seen borom boo xam ne xërëm boo xam ne ab xërëm la boo xam ne yéen a ko créé def ko am ñu ne benn xërëm la woon boo xam ne bu jigéen la woon boo xam ne moom lañ doon jaamu mu ne leen waaye jàpp ne mooy seen borom daal mu ne leen yéen daal koo ngeen di jaamu wa na ngeen bàyyi fi daal ahsanal xaaliqiin ki nga xam ne mooy ki dàq ki gën ki nga xam ne ki daq ki nga xam ne mooy ñiy bind muy borom bi ana kan moo bind sax ku dul moom mooy moom allah moo kooku ma leen di wax mooy ki nga xam ne moo gën a rafet mooy bind ki nga xam ne moo ñu boo bind lépp lu mu bind rek da koo bind ne mu ngi ne taaroo allah kooku la ngeen fi bàyyi di jaamu ay baala muy seen sanam seen xërëm boobu le ki ma leen di wax kooku mooy allah borom di rabbakum di seen borom wa rabba abaayikum waaye mooy seen boromam maam yeeg seen bàyyi a awwal yi nay fi jiitu woon de. fa kaddabuhu gaa yi daal di koy weddi gis nga mu ngoo comme li mu waxoon rek na ñi ëpp ci ñi jiitu woon dañoo weddi woon fa kaddabuhu ñu daal di koy weddi moom fa innahum ñoom ñooñu nag ba ñu weddee la muhdaruna ñu ñuy teewal lañ biir safara de illaa ibadallahi almukhlasin ba mu des sa jaamu yàlla yi nga xam ne ñoom la sellal ci mooy yàlla ñoom la sellal ci li nga xam ne mooy bokkaale mu ne wa tarakna alayhi fil naka comme ñu jiitu woon salaatu wassalaam naka noonu seydina Iliyaas alayhi salaatu wassalaam wa tarakna alayhi ma bàyyi ko ci kawam fil aaxiriina muy way wu rafet tudd wu rafet ñuy julli ci moom saa su ne fu ñu ko tuddee fil aaxiriina ci ñi nga xam ne ñoo mujjee ñëw gannaawam kon salaamun jàmm mu ngi ala Iliyaasin mu ngi ci kaw seydina Iliyaas moomu di Iliyaasin inna ñun de borom bi tabaaraka wa taala kadaalika naka nii rek najzi dañuy fay al muhsiniina way rafetal yi innahu dëgg-dëgg moom Seydina Ilyas moo male waa wala Ilyaasin alayhi salaatu wassalaam min ibaadina al-mu'miniin bokk na ci suñu way jaam yi nga xamante ni way ngëm yàlla lañ de mu ne keneen mu tuddal la beneen yonent ak ña nga xamante ne noonu la nga xam ne noonu la ko ay ay ñoñam weddee woon ngir nga xam ne ñu ëpp ci ñu jiitu woon wala qad dalla qablahum lu jiitu woon waa Makka ñi ñu ëpp ci ñu njëkk ña kon mu ne wa inna Luutan dëgg-dëgg Seydina Luut alayhi salaam la minal mursaliina moom itam dëgg-dëgg bokk na ci ñi nga xam ne sama ndaw yi ma yónni woon lañ dee alayhi salaatu wassalaam is fàttalekul najjaynaahu ba ñu ko muccalee wa ahlahu ak ñoñam ñu ko gëmoon ajma'iina seen mooy ca mbaleen malaaka yi ñëwee war leen a mbugal ndax dañ doon doxal doxalu ngóor jigéen ca dëkk ba ba nga xam ne ci la malaaka yi ñëw jóge ci Seydina Ibrahim alayhi salaam comme ni ñu ko gise woon ne dañuy dem fee ngir alak ko mais luuta nga fa mu ne xam nañ ña fa ne de waaye ñoom ñépp ñuy mbugal ba mu des kan moom la borom bi di wax nii ne man ma muccal ko ajmaina mbooleem seen illaa ajuzan ba mu des benn màggat benn jigéen fil ghaabiriina moom bokk na ci ñi nga xamante ne nii keroog bokku nañ ci ñi nga xamante ne borom bi tabaaraka wa taala daf leen bàyyi foo fële ca mbugal ma daal di leen mbugal kon nag mu ne summa gannaaw gi dammarnal aaxarina ña fa desoon ñépp ma daal di leen faagaagal alak leen ña fa des mooy ña ko weddi woon te doon doxalu ngóor jigéen boole ci soxnaam sa nga xam ne moom la doon wax ca saar yeen gisoon ci suuratul euh, tahrim ba nga xam ne ba mu koy jeexal naan naan imraata luutin wa imraata nuux ñoom ñaar ñoom ra amrata nuuhin wa amrata luut mooy ñoo ñële ba mu naan xa ñu ne leen udxulal naara duggulee safara yi ñaar ànd ak ña dugg kon moom lay wax nii mu ne ñoom mooy wa mooy mu daal di alak summa ginnaaw gi dammarnal aaxiriina ñu daal di alak ña xam ne ñoo fa mujjoon des wa innakum mu ne yéen waa Makka lan moo ngeen di weddi te xam ne doon nañ def di weddi yonent yi ma leen yónni ma alakoon leen wa innakum te yéen la tamurruuna alayhim da ngeen di romb ci seen dëkk waaye musbihiina bu ngeen di xëy wa bil layli te ci guddi yi tamit da ngeen fay romb de afa tànkilun mooy yéen da ngeen dul xalaat mooy bu ñuy dem di defi seen commerce yoo yële di gaar fi nga xamante ne mooy gox yañ leen yañu mbuggale woon ñii dañ ko doon romb buñ doon dem Sham dañ ko doon romb foofu fële moo tax borom ne leen waaye yéen ñoo xam ne ni yéen lañ doon def ma mbugaloon leen yéen ngeen leen di romb guddeeg bëccëg guddi yi bu ngeen di bu ngeen di dëpp ak bëccëg yi ngeen leen di romb foofu fële ci seen voyage yi fa romb yeewu leen ne waa ñii li leen dal ñun ñu nekk yonent dikkal ñu tamit ñu koy weddi comme ni ñii ñu alakoon fii weddi woon waaye yéen xanaa yéen du ngeen xalaat afala tànqiloon mu jóge ci ñooñu nag di waxaat beneen yonent alayhi salaatu wassalaam mu ne wa inna yunusa mu ne wa inna dëgg-dëgg yunusa seydinaa yunus la minal mursaliina bokk na ci way ñi nga xam ne ñoom la borom bi yónni muy seydinaa yunus ibn matta matta moomu nag am na ci borom xam-xam yi rahmatullah comme ni ñu koy nettalee ne moom mattaa yaayam la waaye loolu ku mel ne al imaam al-Hafiz ibn Hajar ci al-Fath rahmatullah alayhi dane loolu dëgërul fet ndax am na rek waaye boo xam ne bu ñëw la jaar ci mawlaana Abdou Abbas bu wér boo nekk ci saxiix yi boo xam ne dane Mawlaana Ibn Abbaas dane moom mu daal di koy askanale baayam kon ñu xam ne kon mu ne kon matta baayam la mee du yaayam comme ni nga xam ne noonu siiw la wallahu taala alam kon mu ne Yuunus boobu alayhi salaatu wassalaam la minal mursaliina bokk na wallaahi dëgg-dëgg bokk na ci ñi ma yónni woon de fàttalikul nag keroog bi nga xamante ne nii ci la ko ay ñoñam bañal mu woo leen ay jamono gaa yi bañ lank kakkandaare boroom bi wan ko mbugal mi leen war a dal mu jàpp ne comme que mbugal mee ngi ñëw te borom bi ñu muy mbugal mooy ñu ko weddi moom mu génn saa mu am ci ndigal loolu loolu lañ lay wax te loolu dinañ ci gën a ñëw buñ agsee ci saar yi muy gën a leerale yooyu mu ne il fàttalikul keroog abaqa ci la dem daal di dem ilal fulkil mashhun mooy daal di dem haw daal di daw dem ndax ba mu gisee mbugal bi mu xam ne mbugalu yàllaa ñëw te borom bi waxoon na ko ne mbugalam xamoon na ci li borom bi ak li jiitoon que ñi ko gëmul lay mbugal te ñii woo na leen ba sonn ñu weddi kon mbugal maa ngi ñëw borom bi wan na ko mandarga yi kon nag moom mu génn ngir mbugal yooyu bu ñëwee bañ koo laal ak ñi nga xam ne ñoo ko gëm moom surtout moom moomu la woon. léegi nag mu daal di dem idi waa moom lay wax ba mu dawee dem ilal fulkil mashhun te gaal ga nga xam ne mu nga feesoo gaal goo xam ne dafa ñëw ci tafes gi rombam benn gaal romb léegi nag comme que daa waroon a dem ñu daal di koy yeb waaye gaal ga mu nga feesoon dell mooy daa nekk ay ay bagage ki nit ba mu feesee nag fa saahama bi mu duggee nag gaal yi nag ne ah gaal gi nag mbir yi gis nga buñ continuer nii ñépp ay suux ñépp faatu léegi nag ñu ne ana nañaa def gars yi nag ne li ñuy def mooy dañuy tegoo bant képp koo xam ne moom la sa tur génn moom la ñuy jël sànni ko ci biir géej gi ndax lan ngir ñu woyofal gaal gi su noonu ñépp nag wax dëgg kenn faatu moom ñu sànni kenn ci géej gi moo gën ñun ñépp ñu labandoo léegi nag ñu tegaloo bant saa buñ tegee bant moom mooy génn ba ñetti yoon gaay nag bëgguñ ko woon dugal ci géej gi ndax dañ ne ah yow góor gu mel nii gu gu leere nii